a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum ila ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatih ñu ngi woon baleegi léegi ji aaya yooyu nekk ci suuratu aali imran tey ni wax ci nettali gazwatu uxudin moom suñu boroom subxaanahu wa tacaala di fa nettali li nga xamante ne mooy xare uxud bii nga xamante ne moom lañ jeexal ñëwoon nañ nag ba ci aaya 160 ci lañ yemoon waroon a gis tey aaya 161 bi bi nga xamante ne moom la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa maa kaana li nabiyyin ay li wa man yaglul bi bimaa galla yawma alqiyaama summa tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat wa hum laa yuzlamuun suñu boroom subxaanahu wa tacaala kon ci jataay bi ñu weesu gisoon nañu li nga xamante ne nii moom la wax ci yi naafiq yi keroog li nga xamante ne nii moom lañ doon wax seen mbokk yi naan xam ngeen ne lii leen dal da bu ngeen desoon ak ñun bañoon a génn daal di dëpp wala ngeen dëpp ca xare ba waaye deenuñ leen leen rey fi ngeen fa ngeen génne àddina waaye in nga xam ne ñoo am ay blessure de lii daloon leen doonu leen dalde de suñu boroom subhaanahu wa taala ne leen bu dee loolu la manoon ngeen a toog seen kër ya xool bu ngeen toogoon seen kër ya sax ki nga xamante ne nii bind nañ ci moom dogal naa mu génn àddina dinañ ko dina génn àddina de ginnaaw gi suñu boroom subhaanahu wa taala di wax alayhi salaatu wassalaam yërmande gu rëy gi nga xam ne moom la ko defal nga xam ne moo tax malgré saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum keroog lenn li nga xam ne ci ñoom ñoo moyoon digalam ba tax defet bi am loolu lépp gi suñu mu reproché ko kenn waaye tamit masa nekk ak ñoom di leen muñal tey muñ ci li nga xamante mooy jóge ci ñoom waaye di leen muñal xam ne tamit ay ñoo xamante ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo ko yónni ci ñoom ngir mu daldi leen gindi daldi leen teg ci yoon kon nag képp koo xamante ne nii dangaa yor ay nit di leen gindi na nga xamante ne nii du yow li nga bëgg rekk muy deme noon rekk lay demee moo tax nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daldi defal yonentam bi yërmande goo xam ne defalu ko benn mindeef moo tax mu ko doon wax ki nga xam ne nii xol bi yaatoo ak ni nga xamante ne moom alayhi salaatu wassalaam noonu la muñe yooyu yëpp metti yooyu moom la doon wax fa bima rahmatin min allahi linta lahum ba ni nga xamante ne noonu yëpp gisoon nañu ko léegi nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala laata ñuy ñëw ci aaya bi aaya bi ji tegu woon dane woon yi nga xam di ko jiitu woon mooy bu leen seen boroom subhaanahu wa ta'ala dimbalee de comme nim leen dimbali woon badar fala gaaliba lakum amul kenn ku leen di noot amul kenn ku leen di mën a def dara de di leen noot ba di leen gañe waaye nag bu dee na nag dalee na seetaan bàyyi leen génne loxoom ci seeni mbir comme ni nga xamante ne nii bi ñenn ñi moye ci yéen noonu la def fii ci ghazwatu Uhud ana kan moo leen di dimbali ginnaaw boroom bi subhaanahu mu ne te ci boroom bi subhaanahu wa taala nay wàkkiirlu ñi nga xam ne ñooy aji ngëm yàlla yi kon nag ginnaaw loolu inchaa allah ñu daldi tàmbale fi nga xamante ne moom lañu waroon a gis te jàng aaya bi léegi kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne wa maa kaana li nabiyin an yaxul mu ne wa maa kaana warul li nabiyin ci benn yonente ay yaxul la muy wor moo tax alayhi salaatu wassalaam lii nag alxal alxull bu wii mooy mooy li nga xamante ne nii nit ki da koy jël ci li nga xamante ne mooy butin de guerre bi alxuluul moom moom lay ñuy jël li xamante ne nii daal di koy jël ci li nga xamante ne nii mooy ci butin de guerre bi loolu noonu nag la yonent mooy laata ñu koy ñuy séddale butin de guerre bi nit daal di jël ci butin de guerre bi daal di jël yóbbu jàpp daal mbir mi def ko baytu kër baytu maalam daal daal di jël ci mbir yi daal di koy moomale boppam te séddaleeguñ li nga xamante ne mooy butin de guerre yi yooyu nag masala yi nga xamante ni ñoo jëm ci butin de guerre yi inchaa allahu taala mooy gisoon nañu ko ci ghazwatu Badr waaye ana ndax est-ce que nit benn combattant wala koo xamante ne nii xarekat la bu fekk ab xare est-ce que am na droit jël dara consommer ko ci li nga xamante ne nii xare daa am ñu am butin de guerre mooy màng bi nga xam ne moom la ñu jële ci noonu yàlla yi alayhim la'ainullahi almutataaliya est-ce que am na kenn ci combattant yi koo xam ne am na droit daal di ciy jël dara laata ñuy dool ñoo xam lekk la moo xam matériel la moo xam lu man di doon moo xam lekk la buy yàqu wala yu mel noonu comme ay fromage wala yu mel noonu est-ce que nit kenn comme ci combattant yi am na droit jël ci loolu lekk laata imam bi wala ki jiite xare bi di séddali li nga xamante ne mooy màng mi butin de guerre bi inchaa allahu taala masala moomi bu ñu ñëwee ci gazwatu xaybar inchaa allahu taala dinañu développer dinañu wax li nga xam ne mooy tontu bi inchaa allah waaye ci li nga xam ne moom lañ joyal suñu borom ne loolu nag mooy jël ci butin de guerre bi nii mooy tat séddalee guñ ko lañ ci jël nëbbu ko daal di koy jël ba pare loolu nga xam ne mën nañ koo tax mën nañ koo gam-gam lekk ak wor goo xam ne moom ngay wor sa ñi nga xam ne ñoom nga àndaloon daal di jël ci mbir mi denc di jëfandikoo suñu boroom nag loolu nag la wax ne wa maa kaana li nabiyyin an yaghul ne warul ci benn yonent moom ab yonent bu man di doon muy daldi jël ci li nga xamante ne nii mooy ci butin de guerre bi loolu nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo gisee suñu boroom subhaanahu wa taala commencé ci moom mooy pour wane gravité affaire boobu mooy xam nga ne moos yonent bi alayhi salaatu wassalaam alladi sammaahu almushrikuuna bi makka qabla nubuwati bil amin waay waay xam nga ne ko du mooy ñëw di jël ci bitin de guerre ana mu koy doyee mooy ne nit bul dof bul jàpp ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ci borom bi subhaanahu wa taala jublu nii de mooy comme lii nii miroog la nga xam ne moom la doon wax naan naan naan la in ashrakta la yaxbatanna amaluk naan yonente bi alayhi salaatu wassalaam la in ashrakta boo bokkaalee da yow boo ma bokkaale kenn man borom bi subhaanahu wa ta'ala la yahbatanna amaluka waat naa ne sa jëf yépp dina simpeeku te dina yàqu loolu noonu nag mooy ne gis ba ngaa foog ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dina bokkaale borom bi subhaanahu wa ta'ala ak lenn kallaa summa kallaa summa kallaa summa kallaa ilaa abad ilaa ilaa abadil abad xam nga ne mos yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mooy ruk du kuy bokkaaleeg borom bi subhaanahu wa taala waaye waxin woowu dafa bëgg wan ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi ne gis bu dee ci yonent yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa bu ba bokkaalee ay jëfam sinteeku loo xam ne moom manu du ko def sax te manu koo def lan ngay xalaat nag kon yéen ci yéen na keneen ñëw taxaw naan damay bokkaale yàlla ba pare taxaw naan ndax man siidaa bokk moo tax man je suis un protégé façon waxin boobu la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala waxe fii mooy ne wa ma kaana li nabiyyin an yaghul mu ne warul ci benn yonent alayhi salaatu wassalaam muy di jël ci li nga xam ne mooy bitin de guerre bi daji di jël wa man yaxlul yaati bima ghalla yawmal qiyaama suñu boroom subhaanahu wa ne képp koo xamante ne nii dafa jël ci bitin de guerre bi laata li nga xamante ne nii mooy ñu koy ñu koy séddale na la leer ne loolu nga ci rocc daal di koy xomp jël ko denc ko ngir sa bopp loolu na la leer ne di nga ko indi bésu bés pinc di ko indi yawmal qiyaam li nga denc nu man di toll boo dekkee di nga dekkee moom ñépp gis ko xam ne yow mii de yow xad yow dangaa daldi woon jël ci li nga xamante ne mooy butin de guerre ba ak la nga xamante ne nii moom nga jël mu ne summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bu ñu ñëwee nag indi li nga xamante ne moom lañ tricher li daal di koy sàcc ci kii indi ko yawmal qiyaam suñu borom fay bakkan bu nekk ci li nga xamante ne moom la fàggu te moom la jëf wahum te borom bakkan yoo yële laa na yuzlamuuna kenn du leen tooñ mooy na gis nga jël ci mbir moo xamante ne alalu mbooloo la nga daal di koy jël gis nga gravité bi ci nekk am na gaa yoo xamante ne nii yaa subhaanallah ñoom yawmal qiyaam de ñoom am na ñoo xamante ne da gis ci àddina bi ñoom ay ñaari nit ñetti nit lañ toje ñoom lañ sàcc seen alal kooku de yawmal qiyaam day am ak ñoon ñépp problème waaye yow bu dee ne loolu mooy ci échelle boobu lan ngay xalaat ki nga xamante ni qad sarqa umma moom aw xeet la daal di sàcc ndax dañ koo jox poste boo xamante ne nii alalu waa dëkk bi yëpp la mooy post la boo xam ne nguur gi la fi toogal te nguur gi newalu fi kenn lu dul alalu dëkk bi ñoo ko fi teg seeni impôt seeni yooyu ñoo leen di fay moom malgré loolu yemul ci loolu muy raquette nit ñi moo xam ci mairie la nekk moo xam ab policier la moo xam fu mu man di nekk ci tali bi la nekk ku romb mu daal di jël benn 5000 wala benn 2000 boo xamante ne nii moom lay régler ci yow mu ngi mel ni comme la ma xaw ma kanam ma ko doon nettaleeti mooy Sénégal rek ñun ñépp ni ñu ko xamee mooy lii xew ci suñu tali mooy ne dañoo lool nag bu ñu foog ne police yi rek la déedéet mooy ku nekk ci ñun fa nga nekk rek yaa ngay def sax mbonteeg yi nga xam ne mooy sa ñaawteef ki nga xamante ne mooy professeur bi di koñe gaa yi ci yoo xamante ne nii élèves yi ci loo xamante ne kat moom fóotam la nga gis keneen ki nga xamante ne médecin bi muy ñàkke teggin malaan bi nga xam ne moom amul dara moom manula wax sax deful dara mu ñëw di ko gëdd ko jànni ak yéeg ñoom ñépp nga gis ñépp loolu la nga dem ku nekk daal jaaykatu jaay nga dem ca géej ga même chose foo dem rek ku nekk lam la ëppalee lam la yoral lam la ëppalee rek dina la ko wan nga dem ci police bi ci tali bi noonu nga fekk ko ci commissariat bi noonu nga ñëw fekk oustaz bi noonu koo dem rek ku nekk lu mu lu mu la manal rek noonu la lay jaay nga daal di dem ci impôt walla boog ca direction yi nga xam ne danga fay soxla papier gis nga boo fi boo boo fi xoolee waa ji xool boo xam ne neexu ko sax man naa war yàq sa papier yow te moom leer la nekk ci moom nga ko mën a jëlee kon nag gis nga yooyu noonu yépp ngay fexe wala nga ñëw di leen laaj ay alal bu di leen raqueter ngir loo xamante ne ndax fay nañ leen ba pare suñu boroom nag subhaanahu wa taala xam nga fii nii day wax ci li nga xam ne mooy alal ji nga xam ne moom la ñu jël ci butin de guerre bi laata ñu koy ñu koy séddale nga daal di koy jël yow di ko jëfandikoo du nëbbu ko daal di koy jël war ñi nga xamante ne ñi ñoom nga àndaloon di xare-xare boo bële waaye loolu dekkul loolu rekk lay wax de mooy façon yi ma wax yi yépp lool la képp koo xamante ne nii dangaa sàcc yow la nga sàcc noonu noonu mooy mu noom ngoy dikkaale yawmal qiyaama moo tax yonente bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaamu ahmad ibn hanbal waaye na ko noonu imaam imaam imaamu buxaari ak imaamu muslim ibn al-hajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri rahmatullaahi alayhi soloona ko waaye noonu ik imaam al-haakim an-naysaabuuri ñoom ñépp daal dinañu solo xadiis bi ñuy bëgg a wax di wax ci gravité li nga xamante ne mooy mooy mooy genre xawma corruption lañ koy tuddeeg yu mel noonu mooy di jël alal joo xamante ne nii daganu la nga daal di koy téye bu dee riwaaya imaam ahmad ibn hanbal dane xaddatanaa sufyaan mu ne nettali na ma sufyaan di sëriñam di sufyaan waaye sufyaan bi mooy kan mooy sufyaan ibn uyayna rahmatullahi alayhi an zuhri mu jële ci imaam zuhri di ibn shihaabin zuhri képp koo xam ne yaa ngi déglooti siira bi moom amatul dara yow ñemeetoo di laaj ñu naan imaam zuhri wala imaam ibn shihaab xamoo mooy kan mooy imaam ibn shihaab ni az-zuhri moom la ko sayyiduna sufyaan ibn uyayna nekkoon contemporain wu sayyidina imaamu Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu anil jamii moom la ko jëlee moom moom moomu Sufyaan jële ko ci imaamu Zuhri imaamu Zuhri rahmatullahi alayhi mu ne sami'a Urwa mu ne dégg na Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwaam xawaariyu rasulillahi alayhi salaatu wassalaam yaquul mu naan axbaranaa Abu Humaydin as-Saa'idi sayyidina urwati nekkoon taalibe saxaaba yi radi ay saxaaba radiyallahu anhum nu ne nañu abu humaydin as-sa'idi di as-saxaabiyul jalil abu humaydin as moom de gisaguñu tarjamaam ak seeguñ ci mbiram inchaa allahu taala buñ ak see dinañu gis tarjamaam inchaa allah moom abu humaydin as-sa'idi radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne istamala rasulullahi rajulan min al azdi yuqaalu lahu ibnu lutubiya ala sadaqa mu ne yonent bi de alayhi salaatu wassalaam dafay dafa dafa dafa daal di jël dafa dafa jox liggéey ki nga xamante ne nii mooy benn waay mooy chargé ko benn mission koo xamante ne nii benn góor boo xam ne ci azd la bokk di azd azd chanwa mu bokk ci waa asd yuqaalu lahum nun lutabiya kooku nag mu ngi tuddoon moom ñu ngi ko doon wax doomu al-Lutbiyya ala sadaqati moom nag da koo chargé woon daal di koy jox mission ci wàllu li nga xam ne mooy azaka yi mu daal di dem ci yenn gox yi daal di fay dajale li nga xamante ne mooy zakatu zakatu zaka zakatul mafruda mu daal di dajale li nga xamante ne mooy azaka bi nga xamante ne de toute façon moom mooy zakat bu farata bi mu ne fa jaa fa qaala waa ji dem daal di dajale azaka yi daal di ñëw mu ñëw nag ba ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dox mission bi jëli alal jéeg yépp indi ba ñëw ba ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko hada lakum wa hada uhdiya lii ne ko ne ko nag lii nii nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam dangay xam ne nag lii nii léegi jëlal par bii gis nga lii alal ji mooy li nga xamante ne nii moom laa jële ci fi nga ma yónnoon azaka yi kantaa nag bii ma téye man maa ko moom voilà lii ndax man ay cadeau la yoo xam ne ay pérdum la yoo xam ne dañ ma ko jox ci liggéey ba nga ma sant mooy bi may dajale ji azaka yi mooy am na ñoo xamante ne nii mooy dañ maa jox ay àddiye jox ma ay kado yoo xamante ne nii ci sama kaw liggéey bi nga xam ne moom nga ma chargé woon kon nag man damay garder samay kado daal di lay jox li nga xamante ne nii mooy azaka yi nga xam ne moom nga ma yónni woon bu mu waxee lool mu ne fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa ala al fa qaala maa baalu al-aamili nab'athuhu fa yajii'u fa yaquulu haadaa lakum wa haadaa uhdiya lii afalaa jalasa fii bayti abiihi wa ummihi fa yanzura ayuhdaa ilayhi am laa walladii nafsu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam biyadihi laa ya'tii ahadun minkum minhaa bishay'in illaa jaa'a bihi yawma al-qiyaamati alaa raqabatihi illaa ka in kaana baciiran lahu rugaa aw baqaratan lahaa xaw lahaa xuwaar aw shaatan taycar tumma rafaca yadayhi xattaa ra'aynaa cufrata yabtayhi tumma qaala allahumma hal ballagat talaata kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi waaji waxee lool di ibnul Lutbiya bi nga xam ne ci la ne waay jëlal léegi nag man dox naa mission bi ah, waaw kay léegi nag lii nii mooy li nga xam ne moom nga ma dajaloloo de waaye nag li ci des nag dangay xamante ne nii nag man man lañu ko may mooy dañ ma ko jox ay kado yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yéeg nag ci li nga xamante ne mooy minbar bi yaa subhaanallah mooy gis nga minbaram boobu daj ku dajale woon loolu ah, li nga xamante ne nii mooy discours yi nga xam ne moom la def waxtaan yi mu def ak waaraate yeeg discours yi mu def ci minbar boobu waay waay kooku dina dajale min al ilmi maa laa tu'addu wala tuhsa dina dajale ci am xam loo xam ne maa laa yu'addu wala yuhsa loo xamante ne nii kenn manu koo natt te manu ñoo taxaw sax di ko lim de ci xam-xam wallahi insha allah ku def lool di gis lool kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yéeg bi mu ne maa baalul aamili nab'athuhu fa yaji wa fa yaquul mu ne am lan moo dal ñenn ñi nga xamante ne nii al aamil koo xamante ne nii dañ koo joxub liggéey daal di koy liggéeyloo bu doon tey dañ naan lan moo tax nit ñu koy embaucher bu ñuy liggéeyal ba pare bu ñëwee dem defi mission ba liggéey mu daal di agsi ñibbisi naan hada liikum wa hada lakum wa hada uhdiya lii lan noo tax kooku ñëw ñu liggéeyloo ko mu daal di dem ñëw naan lii nii yéena ko moom léegi nag lii nii man maa ko moom dañ ma koo jox ndax ay cadeau lañu ma jox afala jalasa fi bayti abihi wa ummi suñu ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne aka ak lu ko teewoon toog këri baayam ak jaayam ba xool fa yundaram fa yanzuru bu xool ay yuhda ilayhi am laa waaye manul woon a toog kër ndayam ak baayam rek ba xool est ce que dinañu ko jox kadoom bi mooy kado bi fan la jóge mooy ne liggéey bi ñu la jox ci la kado bi jóge moo tax lekk yooyu di lekk kado yi ngay jële ci liggéey yi est ce que xam ngeen ne loolu dafa xaraam <laughs> yaa subhaanallah moo xam man damaa nekk ci centre commercial bi di jaay wala boog ma nekk foo xamante ne nii man dañ maa chargé mission man may liggéey fenn ab entreprise informatique ca laay liggéey ñu daal di may yónni ci boîte tel ma war fa wala entreprise tel ma am benn ay ay ay ay ay yu ma fa war a defar muy ay do ay kii yoo xamante ne nii ay logiciel yu ma war a defar ak yu mel noonu ma dem defar koo pare gars yi kontaan ci man jox ma dara est ce que xam nga ne loolu noonu boo ko lekkee yow lekk nga alal yoo xam ne ju xaraam la de. est-ce que loolu nit ñi xam nañu ko waaye it mooy lu man di demee yow ñu liggéey loolu ab liggéey ci biir ñu jox la ca kado mooy ne yow kado boobu boo ko lekkee xaraam na léegi nag di ma laaj ana naka laay def kon mu dagan ma ne la inshaa allahu taala dinaa la ci tontu léegi nañu àggale waxu sang bi alayhi salaatu wassalaam kon bu ñu jëlaatee lu mu wax moom sallallahu alayhi wasallam mu ne maa baalul na nab'athuhu fa yaji'u fa yaqul haadaa lakum wa haadaa uhdiya lii mu ne ana lan moo dal ñenn ñi nga xaman ay koo xam ne dañ koy liggéeyloo daldi koy yónni ma liggéeyloo ko mu daldi dem dafi benn mission fa yaji'u mu daldi dikk fa yaquulu mu naan haadaa lii de lakum ñeel na leen wa haadaa te lii uhdiya lii dañ ma ko jox kadoo afalaa jalasa waay aka neexoon manul woon a toog rek fii bayti abiihi kër baayam wa ummihi ak kër ndeyam fa yanzura mu daal di xool ayuhdaa ndax dees na ko de ayuhdaa ilayhi ndax dees na ko sa dees na ko jox kado am laa na walla déet mooy xam nga loolu moom mooy kenn du ko jox dara mooy ne gaay yow leer na ne yow bu dul woon sa liggéey bi ngay liggéey waa du la jox benn kado waa ji mooy nga nga xam foo mën di liggéeyee gaa yi kontaan ci yow boo xam sax ci kër ngay liggéeyee jardinage nga ñëw def gaa yi gis ni nga defaree seen jardin bi ñu kontaan daal di lay jox ay bi ay billets de dix euros yu mel noonu wala daal di lay jox ay cadeau ay chocolat fii ay yooyu mooy ne yooyu yépp boo ko lekkee ah, maalun xaraam la de alal la joo xam ne bu xaraam la nga ne ma àllu ah, tax ma ne li xanaa déggoolu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam wa mooy ne boo ñëwee naan man maa moom lii léegi nag nga ne manoo kii waxul ne laa moom lii de moom dafa jël rek dugal poosam waxu ko sax kële ki nga xam ne moo koy liggéeyloo ñu ne la lool kay moo gën a garaaw au moins kii moom sincère na ñëw na ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko lii de moom mooy partie bi nga xamante ne nii moom nga ma la yónni woon ne woon ma dajale alalu sa sa li nga xam ne mooy azaka ji kanta lii nag maa moom ndax kado la yuñ ma jox kii kay moo gën a sax sincère léegi yow imaginer ki nga xam ne moom da koo nëbb sax employeur am yëgu ko alors que kii moom ñëw na tey buñ doonaat dañ naan yonent bi alayhi salaam mooy employeur bi moom mooy employé bi moom employé bi di ibnu lutubiya ñëw ci employeur am di sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ne ko nag gis nga nag lii nii moom nga ma mooy mission bi nga ma jox mission accomplie kanta alal ji ngay gis ci wet gi lii moom may boroom ndax dañ ma ko jox kado kon nag moo lëlee yem rek yow sax bii moo gën a garaaw léegi nag mooy ne nga ne ma kon noo waa ji moom lekk ko kii ko de moom dafa ñëw rek dugal poosam ñu ne la looloo gën garaaw dinaa la wax nag li muy def ngir bu bëggee ah, loolu noonu ñu ko jox muy dagan wala mu bëgg saa buñ ko ko joxatee mu daggan li nga xamante ne noonu lay def inshaa allahu taala dinaa la ko wax léegi kon suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne way aka neexoon kon moom manul woon a toog kër baayam ak kër kër yaayam xool ba xam ndax dinañu ko jox li nga xamante ne mooy cadeau wala déet mooy problème bi yépp foofu la mooy ne yow leer na bu ngeen daje woon ci mbedd mi waaju du la jox fifteen la la dul jox léegi nag le fait que yow nga liggéeyal ko mu kontaan la kan moo tax nga man faa liggéey ak kan moo la employé yow bu la waaji embauché wul woon est ce que di nga am benn relation ak moom bay def lu ko kontaan loo bam lay jox kado kon kay mooy kan mooy ki waral mbir mi dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo la fa yónni comme si mission nga daal di ko fay liggéeyal kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax loolu ne nag gis nga nag walladhi nafsu muhammadin bi yadi maa ngi wàcc ki nga xamante ne nii bakkanu sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam bi yadihi ci loxoom la ne maa yaati ahadun minkum minha bi shay'in amul kenn koo xamante ni nii ci yéen mooy yéen nit ñi di ngeen jël alal ju mel nii nga xam ne dañ leen a jox mission ngeen raqueté gaa yi wala boog waa ji ba sax bii mooy waa jox la kado mooy hadaayal ummal dinañ gis mooy cadeau yi nga xamante ni gars yi nga xam ne les employés cadeau yi ñu leen di jox ak per diem yeeg su dessous de table yi yooyu ñu leen di jox nga xamante ni pot de vin yeeg yooyu de vin yi ak yooyu yépp ñoo yem yooyu yépp boo ko defee boo ko jëlee suñu ba yonent bi alayhi nee na kenn nag ci yéen du indi alal yu mel noonu illaa jaa bihi yawmal qiyaama kenn du jël alal ju mel noonu di ko consommer wala di ko jëfandikoo lu dul ne yawmal qiyaam di nga dikk ak alal jooju de gis nga nu man di toll ala raqabatihi ci saw loos lay tegu de gis nga li nga sàcc yéy way bu doon ne waa ji lim la jox moom sawaay benn ordinateur la la jox ginnaaw keneen jox la benn Epson benn imprimante nga jaar feneen keneen jox la beneen benn frigo ndax liggéey boo ko moom danga yow moom ci kër yi ngay in def intervention nga ñëw di defar frigo wam mu daal di kontaan ci yow wala defaral ko dara mu kontaan ne man sa amoon naa benn jox la ku nga yóbbu sa kër noonu sans sa employeur yëg ci dara wala sax mu yëg ko nga ne ko lii maa ko moom yow moom defal naa la sa mission jeex na gis nga loolu noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lu mu tol tol yawmal qiyaam boo ñëwee ci raqaba ci sa doq gi lay nekk yaa koy yenu de in kaana ba'iran lahu ruwa bu dee ne ak gëléem la sax bu dee ne xam nga waa ji mooy booy dajale asakay lool asakaay jur jéeg yooyu amaana waa ji dafa jël ay yim yor mooy gëléem ci la ak ay bëyëki xarak yooyu noonu nga xamante ne nii muy zakatul bahimatil an'am moom nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na gis nga ko fi jël lu bal noonu it boo ñëwee ci saw loos lañ koy gàll de bu dee aw gëléem la muy gëléem goo xam ne comme ni gëléem yi yi yuuxoo gëléem ni muy def sax na la tudd xaw ma ko ci wolof mooy daal bu doon fas dañ naan day ñexel mooy <laughs> googu muy def mbaam ni muy def ak yooyu ainsi kon nag mu ne gis nga bu dee ne benn géwél ab gëléem la dinañ ko teg sa loos mooy muy def noonu ba ñépp di gestu di gis mooy ne yow fu kenn yorul gëléem yow nga yor fa gëléem yow mal xiyaama dekk yor gëléem ñu gis gëléem gi nekk sa doq di yuuxoo noonu ñépp gis la weer la nag yow nag nga weeru nag aw baqara bu dee ne loolu noonu ñu ko jox comme kado moom la jël bu dee nag la moom moom la haa xuwaar dañu da ko yenu ci doq gi ñu dégg nag yi yow imagine ki nga xam ne quarante nag lay la la la toje ya ah, subhaanallah ndaw loos wu damm de kooku nag bu dee moom it baqara bu dee aw nag la noonu la moo xam ne xolaholaha xuwaar moom it muy yuuxu ko di def ni nga xam ne mooy nag yi ni ñuy def hmm, ñu dégg muy def noonu ñépp xam ne waa jiide li mu jël moomu ko aw shaatun tayar wala bu dee ne ab ab ab ab gàtt la yoon muy mbee ci ci ci ci muy mbee ñépp gis tourne gis muy mbee ci kaw ci ci doq gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw gi mu yëgati loxo yi nee na ba ñuy gis li nga xamante ne mooy poqataan yi mu ne allahumma hal ballaghtu ay way suñu borom maa ngi laaj man alayhi salaatu wasalaam ndax jota jottali naa lii nga xamante nii moom laa war jottali jaam ñi wax ko ñetti yoon allahumma hal ballaghtu allahumma hal ballaghtu allahumma hal ballaghtu ay suñu boroom ndax jottali naa lii nga xamante ne moom laa leen war a jottali nga xamante ne loolu mooy mission ñëw wa yu xarrimu di leen tere di leen yi nga xam ne xabaa'is yi di leen daganal yu teey yi alal yu mel noonu nag daganul léegi nag na ne ma waa léegi yow nee woon nga ma léegi yow di nga ma wax ki nga xamante ne nii dafa jël li nga xam ne moom la ñuy wax hadaayal ummaal loolu moom dafa xaram mooy hadaayal ummal loolu dafa xaram mooy ne loolu façon waraate la ak façon lekk di lekk alalu nit ñi ci caaxaan la même bu dee ne xadis bi nga xam ne danaan hadaayal ummal ghulul loolu noonu noonu mooy xadis boobu noonu dafa wéradi imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko solo waaye muy xadis boo xamante ne nii moom moom moom wérul waaye mooy ne xadis bii ñu jóge mu nekk ci muttafaqun alayhi te mu wér ci ñoom wér tamit ci xadisu imaamu Ahmad ibn Hanbal daal di wér tamit ci imaam al-Hakim ak ñiñ la waxoon ñooñ ñëpp moolu noonu doy na sëkk lool la mooy ne même bu dee ne bale càllale bi wérul mooy ne li ci biir hadaayal ummaale xulul loolu mooy contenu bi mooy xadiis la boo xamante ne nii isnaaduhu da'iful isnaadi saxiixul matni moom li nga xamante ne mooy càllale bi moo feebal ndax ña ne daa am moo xam ne da ñoom dafa feebal waaye mooy ne contenu bi moom loolu la moom mooy ne loolu la tax xadiis bii ñu la tuddal loolu lay wax ci waa ji jëloon naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam yii yaa moom lii nag moom may karola yu ñu ma jox kon nag yonent bi kon nag nga ne ma waa léegi tontool ma sama laaj bi waay waaye ana lan laay def kon bu dee ne damaa dem di liggéey na wala bokk ci sama liggéey ñu daal di ma fay jox kado te sama employeur ki may liggéey loo gisu ko wala sax ma wan ko ko ne ko nag lii nag maay boroom sax yoon newu ci waaye waaye wala mën na bu ko ko boobu moom moo gën a tee garaaw waaye lépp daal moom di mburu faf ko fëriñ rek mooy xaraamun mooy daal dafa xaraam léegi nag nan laay def pour mbir yi dagan ma ne la ni nga xamante ne nii noon ngay def comme que moom mooy ki waral yow nga liggéey loolu ba waaji xam la ba moo tamit mooy sababu li tax waaji luñ la fa jox ak yow yow lu ñu lu ñu la apprécier apprécier mooy ne moom moo tax ndax moo la fa yóbbu comme ni moo la fa jël ba pare yóbbu la comme mission kon nag boo bëggee cadeau yooyu ñu lay jox moo xam nawel di ñëw ña ngay li fa ngay liggéeyee bu dee ful man di doon gaa yi kontaan ci yow daal di lay jox ay cadeau yoo xam ne ay chocolat wa ki yu mel noonu wala yu mel noonu ak lu man di doon waa li jox la xaalis cinq euros sept euros dix euros quinze euros cinquante moo xam lu man di doon daal di lay defal benn kii wala ay bon d'achat yooyu yépp boo bëggee mu dagan neen na ngay def mooy ne da ngay ñëw wax ko sa patron mooy ki nga xam ne moo lay liggéeyloo nga ne ko man kat dañ may jox fii ay cadeau yoo xamante ne nii walla mu ngi man léegi cadeau yooyu man buñ ma ko joxee soit du ma ko jël wala bu ma ko jëlee ma jox la ko est léegi yow lan nga ci xalaat mooy ne wala nga ne ko man fii may liggéeyee man gis naa ne mission yi may dox sama liggéey mooy nit ñi damay dem kër yoo xamante ne war a defal fenêtre yi war a defal store yeeg yooyu gaa yi kontaan ci man daal di may jox yoo xamante ne nii bindal ma chèque léegi chèque boobu yow lan laa koy employé yow sama employeur dama lay laaj ana nan laay def ak moom bu la nee laa nag ñu la joxati jëlal bu boobaa jeex na waa léegi dagan lu ñu la boo demee lu la gars yi jox mën nga koo jël ci kaw noonu képp lay dagane bu dul loolu moom li ngay lekk yépp xar la voilà mooy ne xam nga loolu yomb na yaa subhaanallah inna diina yusrun waay waay diine ji mooy yomb waay mooy régulariser leen xam nga bu doon impôt yi dañ naan la léegi régulariser voo voo voo kii seen seen kii seen situation yawit bu dee ne yow mas nga koo def mooy ne te yow leer na le yaa ngi liggéey mbir mi day continuer ndax gars yi moom léeg-léeg ñu kontaan rek daal di lay jox dara léegi nag boo bëggee yow loolu noonu muy dagan nag ñoo xam ni la invité ay voyage wala di la kii yooyu yépp day ama ah. ndax kontaan nañ ci yow yooyu yépp nag pour mu dagan dang naan man daal foofu dañ ma fay jox ay cadeau ki yoo xam ne gars yi ñoo ma koy jox ndax dañoo kontaan ci ma ak yu mel noonu ak ay avantages yu may defal est-ce que mën naa koo jël waaw walla déet bu la nee waaw bu boobaa nag à partir de boobu nag li ngay yorati yépp day dagan wallahu taala alam kon loolu mooy gravité li nga xamante ne ni euh, imaginer kii mooy ki nga xamante ne ni xoolal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne waa ji du moo rakkate gaa yi moom yi ñoo ko gis xam nga tamit nit ñi ñii saxaaba yi dañ doon dañ doon kii kontaan buñ gisee koo xam ne ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam la jóge daal di ñëw ci ñoom rawatina ji jël azaka yi ñoom buñ doon joxe azaka doonuñ woon xool naan lu ñuy ñàkk la déedéet dañuy gis ne suñu borom lañuy jaamu way waay waay nan la ñuy faye lan la ñuy mënuñoo ko delloo njukkal suñu borom mënuñu koo sant di nga xam ne mooy dëgg-dëgg sant gi ñu ko war a sant de moom mi nga xamante ne moo ñu bind ci ñàkka moo ñu génn ci ñàkk nekk amal ñu ba ñu naan déet mu daal di def yow jama fa ba nga newee gone sa base âge boobu noonu âge ba nga to âge boo toll rek am na ñu bari ay milliers voire des millions personnes yoo xam ne dee nañu ci baa ci âge même âge boobu tranche d'âge boobu noon yow yow nga tolloon année bu nekk. at moo teg mois boo teg am na ñu tolloog yow ci at ñoo xam ne faatu nañ wala ci ci ci même année yooyu yow suñu boroom déeg la fi bàyyi la fi ñu naan déet mu daal di lay def nga mën a def ay étude moo xam wala def ay ja def ay ay ay ay ay formation ba am liggéey yu baax ba am li nga xamante ne ñu embauché la ndax kat jàng rek doyul gis nañ ne léegi moom am diplôme moom ça ne veut rien mooy ne du na yow diplôme ne veut pas dire égal travail ñaata nit ñoo fi am diplôme ma pare di di wàññi poto ndax nekk ay chômeur nekk ay chômeur de longue durée yoo xamante ne nii waaye seen diplôme ba ñu ko amee waaye fu ñu déposé kenn faalewu leen seen CV yi daal moom moom moom moom porte sans retour lay dem mooy ne fu ñu yónni benn CV kenn du leen faale. yow loolu lépp moo tax suñu boroom dimbali la ci xéewalam yow ñu daal di lay embaucher loolu lépp nga am ci liggéey wala boog nga am sa activité bopp boo xam ne yow sa boroom def dimbali la lool ba yow sa affaire di dox nga gis ne yow mu defal la ngay am ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay bénéfice ñu naa nag léegi mbir mi mat na loo joxe asaka benn yoon rek ci at mi laa la laaj loo xam ne moom ngay joxe moom amul ay ñu naan impôt taxe d'habitation impôt sur le revenu impôt sur la fortune loolu amul ci islam loolu amul amul joxeel azaka c'est fini jeex na ya subhaanallah moo tax gis nga wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyaamati a'maa wallaahi bu ñu dundul ci loo loolu bu ñu ko dundul ñun ci lan la ñuy dund suñu boroom ne wa man a'rada an dhikri képp koo xamante ne dafa dummóoyu sama alquran ji ak li ci ne ak njàngale yeeg di ko def di ko jëfe faalewu ko ci ay calendrier grec grec ya faalewul mbir yi sànni ko fële ca poubelle ya waaye waaye kooku na leer ne yi même bu dee mu ngi koy ci biti tous les jours mais bu buñ nee jëfe li ci ne nga gis mu mel ni du moo ko doon jàng suñu boroom ne képp koo xam ne dafa dum mooyu sama alxuraan ji dal di koy won ginnaaw de fa inna lahu ma'ishatan danka kooku de dina am dund gu kaaj gu metti lay dund fii ci àddina bi mooy ne moom bu mu génn ci problème yu critique duggaat ci yeneen crise mooy affaire ça c'est cyclique moo tax xoolal gars rek seen capitalisme c'est cyclique crise yi c'est cyclique yëf yi gis nga day kii ba gaa yi naan tane na beneen beneen bul ñëwaat poof toj yëf ya je yëf ya tàbbiwaat géej gaa yi toppati banquiers yi di leen di leen sexal suukar rek di leen dóori milliard population bi ci jamono jooju ñoom ñooy dee ndax lan gaa yi aradu an zikrillah di alquran dañoo wan ginnaaw li nga xam ne mooy alquranu borom bi subhanahu wa taala mu ne kon fa inna lahu ma'ishatan danka kooku dina am dundu gu metti wa nashuru kooku it loolu mooy ci àddina gi léegi mooy ne xoolal yow lislaam lim la defal mooy ne gisoo lim la wax yow lim la defal loolu lépp nee na la sa alal du sax dangay am alal rek ma daal di ciy jël li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy zakat di déedéet mooy fokk mu am sëy boo xam ne sëy imposable liñ koy wax boo ko xasee am. c'est fini jeex na yow loolu benn yoon rekk ngay génn azaka te yow mil bu ne vingt cinq pour cent loolu la laaj yaa subhaanallah waay yooyu loolu yoon mën a def léegi mu ne la li ci des yépp yaa moom léegi nag biñ fi bàyyee loolu di utal suñu bopp suñuy mbiru bopp ah ma'ishatan dankan gi ñëw taxe d'habitation moo ko fi am dara moo tax gars yi ci kaas lañ dëkk xoolal français taxe amul ay kii de revenu moom moom moom léeg-léeg nga gis ab étudiant sax ñu fëgg ko taxe d'habitation muy kaas wala boog mu mu dem ca l'impôt wax fexee xool nan la koy lijjantee ndax lii nag yéeme na ci moom de waaye ana naka lay fayee ay taxe d'habitation te moom nii nga xamante ne nii moos waay waay lii suñu boroom xam doy na de kon nga gis ne nga naan déet loolu mooy léegi impôt sur le bu dee ne yow jot ngaa am dara ñu naan déet nga xaw a am lu gën a takku loolu sur la fortune ñu naan déet waaye yow euh, département beeg mairie yeeg ku nekk rek yow sab salaire mu ci ciy ut dara bu doon l'islam moom lenn rek la azaka jeex naa <laughs> ay ah, waaye xoolal nim ñu bàyyi ko fi nekk ci yi nga xam ne mooy ma'ishatan dankan ko fi barek nekk ci dundu gu karek googu ñu nekk ñun kon nag suñu boroom subhanahu wa ginnaaw kon bi ñu paree ci masalatul xulul googu nga xamante ne mooy jël ci li nga xam ne mooy butin de guerre bi laata ñu koy séddale kon wax naa la na beneen côté bi nag inchaa allahu taala dinañ ci ñëw de ci ghazwatu xaybar inchaa allahu ci beneen masala boo xam ne day concerner li nga xam ne mooy butin de guerre yi kon nag suñu boroom ginnaaw loolu mu ne faman ittaba faman ittaba ridwaana allahi kaman baa bi saxatin min allahi wa ma'waahu jahannama wa bi'sal masiir hum darajaatun 'inda allahi wallahu basiirun bimaa ya'maluun mu ne faman ittaba ridwaana faman ittaba ridwaana allah mu ne ndax ki nga xamante ne nii day topp li nga xam ne mooy ngërëmu suñu boroom subhaanahu wa taala moom ay jëfam guddeeg bëccëg mooy li nga xamante ne moom daal day xool li gërëm loo boroom bi subhaanahu wa taala loolu rekk lay nekke waaye waaye est ce que waa jooju noonu moom nga xamante ne nii bu xëyee li muy njëkk def mooy ne suñu boroom subhaanahu wa taala fajar jot daa bëgg ko jullil ñaari rakk yoo xam ne moom la ñuy wax ñaari rakkaay fajar wala suba moom mu daal di jóg daal di julli yooyu jàpp ni ko suñu boroom subhaanahu wa taala bëgge daal di jullil boroom bi subhaanahu wa taala xëyab journéem mooy lu nekk noonu mu ngi xool daal yi nga xam ne mooy diggéey yone ay suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne est ki nga xamante ne dafa topp ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala ndax kooku kaman baa abi saxatin min allah est-ce que kooku day yem ki nga xam ne dafa dellu moom ci mbug ci merum ci sànjum suñu boroom subhaanahu wa taala ci sànj moo xam ne ci suñu borom la jóge mooy waajoo xam ne moom contraire lay def moom bu xëyee moom dafa mel ni yàkkamti na ñu naan l'islam lii lay bañ lii de sharia da koy bañ ba mu def ko waaye waaye sharia de nag day tere day day day day tere ay yenn watu wi jël di jël sa bopp bi daal di koy xaaj fii daal ala Balotelli mu ne moom day def ko waa nga ne ko hé yow ndaw si yow kii day tere sharia day tere mèche mu daal di mees moom daal presque nit ki jàpp na ne moom yàkkamti na dafa mel ni. ñu ne moom yàlla lii lay bañ lay bañ ba mu def ko mu ne suñu borom ne waa est ce que ñaar ñooñu yem nañu ki nga xam ne moom mu ngi moom ngërëmu yàlla lay topp ci lépp lu mu dugg ngërëmu yàllaa ko fa dugal lu mu it ngërëmu yàllaa ko fa génn waaye kooku est ce que yem nag koo xam ne lu mu dugg merum yàlla lay xaar moom moom moom yàkkamte na ñu ne lii yàlla bëgg ko ba mu def ko waaye waaye xam nga ne ñooñu yemuñu waaye ñooñu an ah, noonu dinañu yem wa ma waahuta waa jooju nga xam ne nag moom moom ci sànjum suñu boroom mu tukkee ci boroom bi subhaanahu wa taala ci lay dellu mu ne ta kooku wa ma waahuta mu jëm ar jahannamu mooy jahannam wa biisa aka ñaaw almasiru séjour ba de waay waay nekk a safara ñaaw na de mu ne hum nag ñoom ñii la darajaatun inda allah ñoom de dañoo am ay daraja mooy dañu am ay degré yoo xam ne tolloowuñu ko xam nga ne waa mooy ne diggante ki nga xam ne moom day tàpp day topp li nga xam ne mooy ngërëmu yàlla ak ki nga xam ne moom lii yàlla tere merum lii waral merum yàlla falay ne xam nga ne ñooñu moo seeni daraja wute na mooy ne kenn ki moom ay daraja lay nekk mooy ki topp ngërëmu yàlla ki nga xam ne nag moom ci ci moom moom li sànjum yàlla lay ne kooku ci darakaat yi lay nekk ndax darakaat moom ca suuf la jëm mooy ay kaaw la yu jëm ca suuf alors que daraja ay escalier la yoo xam ne ca kaw la jëm mu ne yoon ñooñu dañoo nekk noonu kon bokkuñu ay àtte bokk duñu bokk point yu ñu am de ku ci nekk rek la ngay def moo xam ci gërëmu yàlla ak merom yàlla yow nooy ñoo ciy gën a xuuse rek ci ngay gën a soree ca la nga ne mu ne fa seen lahum kon hum darajaatun ay daraja lañ ñu ñun way boroomi daraja lañ ñoo xam ne nag ku ci nekk nag léegi nag ça dépend ci est-ce que c'est négatif ak positif ça dépend yow est-ce que ci ridwaanullah nga nekk wala bi laa mu ne kooku kon dañu am ay daraja ca borom ba wallaahu te buur yàlla basiirum aji gisaakoon la bi maa na ci li nga xamante ne nii ñoom lañuy ñuy jëf waaye tamit ñi nga xamante ne sax ñoom ñoo nekk ci ridwaanullah hum darajaatun ñoom dañoo am ay tolluñu li nga xam ne mooy ay martaba tolloowuñu ko mooy comme li mu waxoon hal la tastawi alxasanatu wala sayyi'a li nga xamante ne nii mooy yu baax yeeg ak lu bon xam nga ne waaye lu baax ak lu bon yemuñu mooy gis nga comme loolu la rek mooy na gis nga ñi nga xamante ne nii mooy ne yu baax yi si ak yu bon yi yemuñu waaye yu baax yi ci seen biir yemuñu mooy ne boroom daraja yi borom jëf yooyu tamit lahum darajatun hum darajatun inda allah boroomi daraja lañ ñoom ñi nga xam ne ñooy dox ci ngërëmu yàlla booy ne da ngay gis ne yemuñu de mooy ne am nañu gën góor góorgóorlu am na ñoo xam ne ñoo gën a sincère même bu dee de ñoom ñëpp sincère nañu ñooñ nag seenu pay du toll seeni martaba fa borom ni subhanahu wa taala du toll du yem waaye di xëy tey gont ci li nga xamante ne mooy luy waral sànjum borom bi subhaanahu wa taala ñooñu ñooñu tamit ñoom seenu euh, euh, soor it yemuñu mooy ne ñoom it yemuñu mooy ne di nga gis ñoo xamante ne nii bon nañ mais ñoom bonu ñoom seen bon dexe dese dese naa jéggi dayo am ñoo xam ne nag ñoom dañoo jéggi dayo ci mbon xam nga ne ñooñu kon yemul mu ne kon ginnaaw bi mu waxee lool mu ne laqad manna allahu ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim rasulan min anfusihim yatluu alayhim aayaatihi wa yuzakkiihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmata wa in kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin mu ne moom boroom bi subhaanahu wa ta'aala laqad manna allahu buur yàlla de wax dëgg baaxe na waay waay buur yàlla defal na xéewal joo xamante ne nii ëpp na xelu mbindeef de man manna allahu waay waay buur yàlla ñan la defal xéewal ju réye ñooñu baaxe leen baaxe gu réye noonu waay ana waay ñan la ko defal waay mu ne alal mu'minina ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yi kañ la boor yàlla def loolu mu ne is ba'atha fihim bi nga xamante ne nii ci la yónni ci ñoom ay yonent muy gis nga ab yonent ab yonent di alayhi salaatu wassalaam nii boo xam ne min anfusihim ci ñoom seen biir lañ bokk yatlu mu leen di jàngal alayhim di jàng ci ñoom aayaatihi aayaay suñu boroom yi di aayaay alquran yi wa yuzakkihim di leen fóot di leen raxas di leen di leen di leen di leen di leen ci li nga xam ne mooy bàkkaar yi ne woon ak bokkaale yi wa yuallimuhumul kitaaba mu leen di jàngal li nga xam ne mooy téere bi wa xikmata di leen jàngal sunna ci nga xam ne moom laa wàcce ci moom alayhi salaatu wassalaam wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin te kat gis nga gaa yi nii laata yonenti boobu di leen dikkal kat ñoom ci réer sànkute gu ya gu leer nañ ŋàññ gu biro biro bir ci lañ ne ma woon lii suñu boroom subhaanahu wa taala kon mu ngi tudd xéewal gi nga xam ne moom la defal képp koo xamante ne aamana bi sayyidir rijaali sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moom la defal képp koo xam ne dafa gëm sayyidina rasulillah kon nag mooy ne gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon naa lu du mérite de mooy ne suñu boroom daal mooy xool ku mu ko neex mu daal di koy def ci moom moo tax it jullit la am xéewal bu féete kaw loolu moo tax gaay bu ñuy bàkku lu ne di ko bàkkoo nee leen man daal waaye waaye waaye waay waay man doy na ma man moom man sayyidina rasulillah doy na ma puukër puukarelewu leen ku leen neex ku nekk xëccal li ngay xëcc de man moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doy na wa mimma zaadani wa mimma wa mimma zaadani kama nan la waxati waay faxran watihan wa kittu an ablugh wa kittu ablugh bi as-suraya bi an Euh, nan la ko waxati waay bi an adxula fi ibaa euh, fi qawlika ya ibaadi wa an sirtu wa an sayarta ahmada li nabiyya aw kama qaal fàtte naa subhaanallah euh, fàtte naa en tout cas lu mel noonu la verbe yu neex la mu ne mu ne moom mu ne <laughs> li nga xam ne moo koy yokk ak puukare ak li nga xam ne moo koy jox valeur mooy le fait que suñu boroom subhaanahu wa taala boole ko ci yaa ibaadi yaa subhaanallah yaa qul li ibaadi yaa ibaadi boobu suñu borom di wax yéen sama jaam ba pare nga daal di def ki nga xam ne mooy ahmadul hamidin ki daq sant kuy sant waaye it gina sant ku ñuy sant képp ku ñuy sant moom lañ gën a sant moom yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a sant ndax mooy mahmud nga boole ma ma nekk kenn ci xeetam moo tax loolu mooy li gën a rëy lool nag la suñu borom subhaanahu wa taala di moo tax jullit bu xam dëgg dëgg dëgg yow boo jullit moom boo ko xasee doon mooy ne yow yow sincèrement yow li ñu naan ay problème mooy es yooyu stress euh, euh, yooyu noonu mooy yow doo na xam da ngay dégg rek ñu koy nettali naan ndeke is ngay naan waaye ndeke stress am na mooy stress ndeke stress am na yooyu daal yow da nga koy dégg ndax boo dee dëgg-dëgg xam l'islam dëgg-dëgg xam yow li nga doon ak mooy ne yooyu day minimum minimum yoo xamante ni xam ne mi ni yàlla ko dogal man ba mu ko dogalee dundaguma jub dindaguma sax te nag man damay bëgge saa su ne man fu ma toll damay sant yàlla waaw sama mission léegi man sama situation lépp situ lépp laay transformer sama vie en sant yàlla di sant yàlla ndax lan ndax kat moom moo ne laqad manna Allahu ala al dëgg-dëgg buur yàlla baaxe na defal xéewal ju ëpp xelu mbindeef yi defal ko way ngëm yàlla yi bi nga xamante ne ci la yónni ci ñoom yonent boo xam ne ci seen biir la bokk yónniwul yonent boo xam ne ab extraterrestre la mooy ne imagineel yonent ci alayhi salaatu wasalaam ñu yónni ñu ñun yonent boo xam ne wala arab yi yonent boo xam ne moom mooy ne dëkku mooy ne ñoom xam waxuma la lool léegoo li alxuraan di wax naan gis nga wala bu ñu wàccoon alxuraan bii ci beneen langue bu dul arab lañ naan ajamiyun wa hada arabi waa lii lan la fi demee ba alxuraan ji nekk làkk làkk boo xam ne du arab te yonent bi wàcc ci moom arab la kon nag xoolal yooyu yëpp suñu borom nag def mu nekk koo xamante ni nii min anfusihim comme ni wa laqad jaakum rasulun min anfusikum loolu lay wax nii ne moor yàlla moo leen baaxee xéewal ju ëpp xelu mbindeef yi bi nga xam ne ci la yónni ci yéen yonent boo xamante ne nii ci seen biir la bokk yéen waa Quraysh ak yéen nit ñépp yéen waa Quraysh en premier mooy indiwu leen yonent boo xamante ne nii feneen la jóge beneenum dëkk la dëkk la jóge ndax bu doon boobu arab yi ak fierté gi amoon tem duñu ko nangu tem yow comme que ki bokk ci ñoom la ñu xeex ba nii nii ba Uhud ba damm bëñam noonu lan ngay xalaat bu doon ne ba yonent la boo xam ne comme banu Israël la jóge ñëw foofu Makka di leen woo wala boog mu jóge fële ca Égypte wala feneen mooy ne gis nga yonent bi nag alayhi salaatu wasallam suñu borom defal en premier xeet yu yépp waaye premier waa Quraysh yonent boo xam ne ci seen biir la bokk bu dee ñeneen ñi ci des mooy ne ñun du yónneewuñu benn malaaka ndax bu doon malaaka day am problème ñun ñépp ay problème dañuy am problème nan la ñuy roye kooku. waaye nag mu indil ñu koo xam ne nit la def ko nit mu bokk ci ñun wanne di def ñuy gis ba ñu bañ a nekk rek di di di di magnifier mbir yi que ne loolu waaye moom rek ko mën a def déedéet mooy ne daa am yoo xam ne dafa ñëw ngir ñu koy roy comme ay julli doo toog naan ah ñun mënuñoo julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom rek a mën a julli moom ne dem ba ca asamaan jëli ko déedéet loolu doo ko wax kon nag mooy dafa nekk nit. comme ñun di def bàyyi fi jàngale ngir ñu man koo topp ndax sinon am na nit ñu bari bu génn bu doon leneen la mel rek kenn bu ko topp nii mu mel nii rek ñu bari topp ñu ko ndox loolu kon nag mu ne kon maa yónni ci yéen yonent ba ma xam ne ci laa xéewal gu réy googu ba ma yónnee ci yéen yonent boo xam ne ci seen biir la bokk yéen waa Quraysh ngi ñii yonent bi ma leen yónni bu waxee ngeen dégg ngeen di comprendre li may wax yatlu alayhim muy jàng ci ñoom aayaatihi di jàng ci ñoom yi nga xam ne mooy alxuraanam ji ñu nit lool la mooy alquran ji tout le temps ñu ngi koy jàng yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne dangay ngay jàng alquran na nga xam ne yow da nga fee wutu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy jàng ci sa làmmeñ bu dee ne xam nga dëgg-dëgg yow du yaay jàng de waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy kiy jàng ci sa làmmeñ waaye wa yuzakkihim mu leen di fóot na leer ne képp koo xam ne tamit suñu boroom dafa def mu man di tazkiya def tazkiyatun nufuus di fóot bakkanu ñi nga xamante ne ñooy ñi ko suñu boroom daal di daal daal di booleeg moom muy moo xam ay taalibe wala ay ay ay ta ay taalibe ñooñu mu leen di mu leen di euh, ci ay euh, yi muy yi nga xamante ne nii mooy ci sunnaag yooyu mu leen ciy tàggat ba ni nga xamante ne ñuy defar bi fóot seen jikko yi nga gis ñi nga xam ne ak mbañeel dafa newoon ci ñoom wala soxor ndànk-ndànk muy fexe ba yooyu deñ waaye tamit siis ak yu mel noonu jikko yu xol yooyu nga xam ne dara baaxu ci mu fexe ba yooyu yëpp mu daal di koy dindi iñaanante yéene nit ñi lu bon loolu lépp mu fexe ba das taskiya fóot seen xol yooyu yow moomu na nga xam ne yow du yaa koy def de na nga xam ne yow boo xamee réellement di nga xamante de toute façon ko àgg foofu moom mooy yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy kiy def dëgg-dëgg mooy wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba moo leen di jàngal téere bii di leen ko xamal rek la ca biir yemul ci yaqlu bi rek di jàng noonu da alxuraan kese noonu rek moom kaaw téef la waxatuma laa nag ñu lay xamal la ca biir loolu moom daa ginatee foor moo tax wa yuallimuhumul kitaab mooy yawit mi nga xam ne yow yàlla daa def ngay jàngale di jàngale yi nga xam ne mooy xam-xam yi jëm ci alquran yi nga xam ne ñoo laa ci al diine jéeg yooyu yépp na la leer na yow boo xamee dëgg-dëgg xam nga ne suñu boroom wax na kiy jàngale de yonent bi mu ne moom la leen yónnee baaxe leen yónnee leen ko kooku wa yuallimuhumul kitaab kooku moo di jàngal ñoom li nga xam ne mooy téere bi wal xikma ak xadiis yow mi nga xam ne da toog di jàngale xadiisu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam na la leer ne yow du yaay jàngale non al muallimu al a'zamu al mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow nekkoolu dul benn facteur a poste nga rek da ngay intermédiaire nga kon wa in kaanu te ñoom kat gis nga gaa yooyu min qablu laata yonent bii di leen dikkal la fi dalaalin mubin ci cànkute gu metti lañ ne woon suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne awalamma asaabatkum musiibatun qad axada musiibatun qad asabtum mithlayha qultum anna haadaa qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadiir mu ne fàttaliku ba léegi nag di ñëw ci nettali Uhud bi mu ne fàttale ko leen xamante ne nii ci la leen dal musibatun mooy musiba gu rëy gii ci xare bii nga xamante ne nii moo leen dal fi moom ngeen dal moo leen dal musiba gi leen dal ci xare bii di xare Uhud muy rey gi nga xam ne la ñu rey soixante-dix personnes ci yéen li nga xamante ne nii ci la leen musiba googu dal nga xam ne kat musiba googu kat asabtum mislayha yéen ñi leen ñi leen teg musiba googu muy ray ci yéen soixante-dix yéen jotoon ngeen ci ñoom waxuma la soixante-dix mais ñaari soixante-dix muy cent quarante mooy lan qad asabtum yéen jotoon ngeen ci ñoom mislayha rayoon ngeen ci ñoom soixante-dix jàpp prisonnier ci ñoom soixante-dix ñoom nag li ñu def tey Uhud keroog Badar ñoom Uhud li ñu def soixante-dix kese lañ ray ci yéen yéen ak bi loolu leen dalee muy 70 yi ñu rey tey ci Badar ngeen naan xultum ngeen naan anna hada waay waaye nan lañ def ba lii dal ñu te ñun ñooy jullit ñi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo wommatul borom bi subhaanahu wa taala ñun ñi gëm yàlla ñun ñi nangul yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye naka la mën a possible ab defet ñuy am defet waay te suñu biir yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ak ñun suñu boroom ne xul ne yonent bi aleyhi salaatu salaam tontu leen nee leen huwa min indi ko nee leen ne defet bii ngeen di laaj fan la jóge bu leen laaj fi mu jóge seet leen ko mu ngi seen biir la jóge defet bi seen biir la jóge waaw bu kenn tuumaal kenn bu kenn ne Abdallah ibnu Ubay la moo dem ak gaaya ndax bi mu demee gaa yi la Seydina euh, Amr euh, Abdallah ibn Amr ibn Haram waxoon lool la suñu boroom def mooy ne bam leen ne dem leen seen yoon abadakumullah yal na buur yàlla sori leen buur yàlla de dina wu dina wuutal yonent mi alayhi salaatu salaam mu remplacer leen ñu leen gën fopp mooy ne ñoom seen faay boobu ñu defoon ci armée bi feeñul moo tax gis nga début xare bi ni mu yombe woon ku yor drapeau ba keroog Quraysh rey nañ leen ba Quraysh tasaaroo daw kon nag mooy ne kon après défaite manu la am nga daal di koy jiiñ ñoo xam ne ndax kat début xeex bi yéen a doon gagné te ñoom newuñu fi woon kon nag bu kenn wax kenn la da ngeen di poser saxaaba ya nag radiyallahu anhum ñoom meluñu woon ni ñun xaashaahum ñoom taxawuñu woon naan Abdallah ibn Ubay la déedéet ñoom ñoom dañ doon laaj li leen jaaxal mooy loolu lan lañuy nekke ñi nga xam ne ñooy ñi wommatul yàlla ba pare defet bu toll nii war ñoo dal waaye te yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk suñu biir defet dal na mais am na hada mais lii naka la man de nekk ak fan la jóge waay waay lii nii fan la jóge suñu boroom nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu leen xul nee leen huwa min indi anfusikum lii yéen mu ngi jóge ci seen biir mooy la mooy gi ngeen mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu leen wàcc montagne bi ngeen wàcc defet am ngeen di laaj fu mu jóge te lool xoolal yaa subhaanallah benn mbooloo mu ndaw a ko def mais mu ne leen yéen la mooy ne loolu la defet bi foofu la jóge mooy ne mooy googu noonu bu leen wàcc ak lim leen wax yépp laa tabraxu ilzamu lu ne des leen takkoo leen ak seen place lu man di bu leen fa jóge ngeen jóge fa kon kay bu leen ñëw di laaj naan mbir mi fan la jóge qul waxal yow alayhi salaatu wassalaam huwa defet bii leen dal de min indi anfusikum dafa bàyyeekoo dafa tukkee ci yéen la tukkee voilà inna allaha bur yàlla kulli shay'in ci lépp qadirun ko man la de mu ne wa ma asaabakum kantaa li nga xamante ne moo leen dal lépp loo xamante ne nii moo leen dal keroog Uhud yawmal taqal jamaan bés bi nga xamante ne nii ci ñala ñaari kuréel yi daje di kuréelu jullit ñi ak kuréelu Abu Sufyaan ibn Harb di waa Quraysh mu ne lépp loo xam ne dal na leen fa ci ay dee yu ngeen fa enregistré ak ay blessure de na ngeen yëg ne fa bi idnillah loolu de ci ndimbalu ci dig mooy ne ci ndigalu ak nam meelu nam meelu suñu boroom subhaanahu wa taala la xewe de wali ya'lamal mu'minina ngir suñu boroom daal di wane li nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñooy ñi gëm dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye